fa yaqulu al-imaamu hujjatu al-islaam abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llaahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabil xaamisi wa samaaniin ba'dal mi'a wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu xaliili sallallahu alayhi wa sallam yaquulu tablughu al-hilyatu mina al-mu'mini haysu yablughu al-wuduu'u rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaamu alxaafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bii ñu génn chapitre bi yu ñu nekk muy chapitre cent quatre-vingt-cinq téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom baabu fadlil wudu di wax ci ngëneelu njàpp Euh, gisoon nañ ginnaaw bi mu ñu jëlalee ñaari jataay euh, ci jataay bii ñu kenn jàngat yi lañ gisoon hadis mille vingt quatre bimu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna ummati yud'awna yawma alqiyamati ghurran muhajjalin min athari alwudu voilà boobu bon waxoon nañ dañ taxawaat ci ghurra parce que mais bon dama ko fàtte woon <laughs> ah wara bon euh, mooy pell gi waxoon nañ la ci fas lay jóge waxoon nañ la ci ñoom gëléem ak ñoom jakeer euh, ak yi nga xam ne même ci tànk yi mu xajjal yi na mooy weex-weex yi nekk ci tànku fas yi ñenn ñe ci ñetti tànk yi am ñu ne ñam ñu ne yëpp ci tànk yi ak loxoom yi yëpp daciy nekk moom fas ñaari loxoom yi ak ñaari tànkam yi loolu nag li ci yeneen saa salaam bu soxla fii mooy misaale leer googu nga xam ne noonu nga gis ci fasu boo xam dafa ñuul ko jëb yu weex ba pare tànk tànkee dëgg tànkee weex naka noonu nga xam ne bu nee ci yeneen fas yu melul noonu li nga leen di gaaw a xàmmee comme ni nga ko joxoon misaal ci hadis bi nga xam ne gis nañu ko wallahu taala alam léegi tey ñu war a continuer hadis mille vingt cinq muy junni ak ñaar ñaar fukk ak juróom mu ne wa anhu radiyallahu anhu mu ne wa anhu ba léegi mu ngi jële ci saxaaba bi mu jële woon xadiis bale muy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu mu ne dégg naa sama xarit ba sallallahu alayhi wa sallama ah yaqulu mu naan tablugu dina jote alxiliyatu li nga xam ne mooy pell gi mooy taar gi mooy takkaay gi nga xam ne moom la ñuy ràng way ngëm yàlla gi ëllëg ngir teral ko waaw ngir yëkkati ko waaw ngir li nga xamante ne ràññee ko ci biir nit ñi ëllëg waaw taar bi nga xam ne ak leer gi muy leer ëllëg day yem xaytu fa nga xamante ne bu minal mu'mini ci way ngëm yàlla gi day yem sa moom xaytu fa nga xam ne yabluhu moom la yeme wu ndoxum jàpp waaye ma tey tekki alwudu tamit day mën a jël comme bële tamit Euh, euh, min atharil wudu min atharil wudu tamit mën a nekk mooy ci jeexitalu euh, njàpp gañ doon def waaye it ndoxum njàpp nga voilà kon tablugu day jote alxilyatu leer gi minal mu'mini ci way ngëm yàlla gi xaytu fa nga xam ne yablugu lay jote al wudu mooy njàpp gam doon def wala al wudu mooy ndoxum njàpp ma fa muy laal dafa àgg loolu lépp leer lay doon ëllëg mu ne rawaahu solo na ko al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alal jami' laaj bu njëkk mooy est-ce que moom dong ko solo ñu la déedéet sëriñam dal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo na ko waaye noonu mbokku taalibim di al imaamu Ahmad ibn Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawi an-Nasa'i rahmatullah alal jami' e, moom mi na xam ne e, e, kii nu mu tudd imaam an-Nasa'i ak imaam Muslim même càllale bi la ñoo ko bokk waaw c'est possible que bañ koy jàng bañ koy jàngandoo ci sëriñ bi ñoo nekkoon mën na nekk waaye mooy euh, man na nekk tamit que ñoom jataay yu bari lañ doon samp que kii da koo jàng beneen jamono keneen jàng ko waaye ñoom ñoo bokk même sëriñ biñ ko jëlee même càllale dara daal di wu ciy teggee ko al imaamu muslimu abul husayni rahmatullahi alayhi ah mu ngi ko indi fi nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, kitaabu tahaara baabu tablughu al-hilya haythu yablughu al-wudu' mu ne haddathanaa Qutaybatu bnu Sa'iid mu nekk ñu nettali mooy Qutayba ibn Sa'id Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Ath-Thaqafi mawlahum al-Balkhi al-Baghlani Abu Raja rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Khalaf ya'ni ibn Khalifa mu nekk ñu nettali mooy Khalaf imam Muslim ne kim ci jublu mooy ibn Khalifa di xalaf xalafu ibnu xalifa ibnu Sa'id Abu Ahmad al-Ashja'i mawlaahum an-Nakha'i mawlaahum ñenn ñi ñoo ne al-Ashja'i mawlaahum la ñenn ñi ne non non Nakha'i mawlaahum la al-Wasitiyu al-Kufi dëkkoon na Kufa après mu dëkk fi nga xam ne mooy Baghdad kon al Baghdadi rahmatullahi alayhi an Abi Malik al-Ashja'i moo ko jëlee ci Abu Malik al-Ashja'i di Sa'd ibn Tariq ibn Ashyam al-Ashja'i al-Kufi rahmatullahi alayhi an Abi Hazim moo ko jëlee Seyna Abu Hazim gis nañ ko fan yii yëpp di Salman Abu Hazim al-Ashja'i al-Kufi ta xalis bi wax nañ ko keroog tudd nañ ko keroog bi waa euh, ba ci bii ñu génn rek ak ba ñuy def taxriju hadis bii ñu génn nga xam ne bokk na ci layu bu gën a rëy waa jumhurul ulama min jumhur jumhurul hanafiya wal malikiyati waaye naka noonu jumhurul hanabila rahmatullahi alayhim hadis bii seen gandum lay la woon ci kaw lenn ci hanafiya yeeg shafi'i yeeg lenn ci hanabila yi ne leen mane yokk moom fii alquran ne booy wax foofu loolu nekkul lu ñu yoonal voilà parce que hadis bii bokkoon na ci liñ doon tegtaloo yaa vay tuddoon nañ ko ba wax calale bi waaye déglul ñu wax le lan la Abu Hazim wax kon rahmatullah ala al Ashja'i Salman rahmatullahi alayhi qaala mu ne kuntu xalfa Abi Hurayrata kon gis nga xadis bi imaamu Muslim da koo gàttal waaye xadis bi lii la mu ne kuntu xalfa Abi Hurayrata radiyallahu anhu wa huwa yatawadda'u lis-salaa fa kaana yamuddu yadahu hatta tabluwa ibtahu fa qultu lahu ya Aba Hurayra ma haadha al-wudu' fa qaala ya bani Farrukh antum haahuna law alimtu annakum haahuna ma tawadda'tu haadha alwudu sami'tu xalili sallallahu alayhi wa sallam yaqul tablughu alhilyatu min almu'mini haythu yablughu alwudu wax naan dañuy wax wudu man nga wax wudu ñaar yëpp baax na ci li nga xam ne mooy ni ñu solowee hadith bi hmm? Euh, mooy hadis bu ma ko waxee rek di nga xam te temps yi yëpp tudd nañ ko war naa boy ci nopp yi yaa vay rahmatullah mu ne kuntu damaa woon moom Abu Hazim rahmatullah mu ne man damaa woon xalfa xalfa ci ginnaaw Abi Hurayra te ci ginnaaw Abu Hurayra radiyallahu anhu wa huwa yatawadda te xaalam moo doon da doon jàpp li ngir julli kaana yamuddu yadahu hatta tabluwa ibtah da doon tàllal loxoom di ko raxas di raxas loxo yi jóge ca catu baaraam ya bay dugg ci pokataan yi fa ya aba hurayra mi abu hurayra hurayra mu ya aba hurayra mi abu mooy njëpp gi <laughs> léegi fa qaala Seydina <laughs> Abu Hurayra ne ma ah yaa bani Farrukh yéen waa banu Farrukh wax na la ñenn ñi nee nañ doom la woon ci Seydina Ismaïl non Ibrahim alayhi salaam frère Seydina Ismaïl loolu Ishaq am nañu wax lool rahmatullah alayhima ne après euh, alayhima salaatu wassalaam ne après le juddu mais bon loolu waxoon naa la daa laaj lu ko dëgëral waaw. <laughs> am ñu ne bon mooy ajam yi rek la ci jublu comme ah, euh, Salman mi moom ci ajam yi la bokkoon mooy ñi nga xam ne seen cosaan du arab ñoom loolu rek la ci jublu. ne ah yéen waa banu doomi Farrukhya antum haahuna kon yéen a ngi woon fii law alimtu cey bu ma xamoon man Abu Hurayra annakum kene yéen haahuna yéen a ngi woon fii di ma gis may jàpp maa tawadda konoon te kon doon woon jàpp haadal wudu jàpp gu nii nga ma gis ma def. ndax boo gisee kon ma def lii man daal sama lay lenn la ak tax ma def lii sami'tu dégg na xaliili sama xarit ba mooy kan sallallahu alayhi wa sallam mu naan tablughul hilyatu minal mu'mini haythu yablughul wadu mu ne takkaay ja parure ya leer ga ci wëy ngëm yàlla gi day yem fa nga xamante ne fala lan yem fala njàpp nga yem kon mu ngi nii nii la imaamu kon gis nañ hadis bi xam nga xam nañ kon li muy wax voilà lëkkaale ma bunt bi mooy e, baabu lu du mooy ngëneelu njàpp mooy te nit ki fa nga xam ne mooy Euh, jàpp ga ndoxum jàpp ma fa muy tooyal di laa di fa muy yem di laal fépp bu nee nag fa muy yem kon ala ba bi awla wa axra fa mu jaar booy raxas loxo yi boo jógee ci catu baaraam yi raxas ñëw ba ci conc yi wam euh, te ngeen raxas euh, seen loxo yi ilal marafiqi loolu boo ñëwee ba ci conc yi du nga fa muy laal conc ya mooy leer léegi li ci des leer ala ba bi awla à force yori leneen li leer mooy léppay leer la la bëgg a wax te loolu Euh, mooy gëneel gu mag gi nga xam ne daa nekk ci njàpp yonent may saa saam xame xam euh, xamal ñu ko ba pare ne sax loolu la ñuy xàmmeewe li nga xam ne mooy yawmal qiyaam ndax fu dañuy leer ci suñu bërëbu njàppukaay yépp yonent saa saam dañuy gis xam ne ñii ñooy waa ahlu euh, waa ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bon ci jotaay bii ñu juwaase yépp fàtte woon nañu benn affaire inna ummati yeneen saa salaam ne parce que après baat yi dañoon nañ ci taxaw far fàtte ko loolu moo indi affaire bi moo tax may fàttala ko yenn mbir inna ummat yi mooy euh, sama xeet dafa am ñetti xeet dafa am waxoon naa la ko fan yee waxati la ko yàgg naa la ko wax ne la boroom xam-xam yi nag en général bu ñuy wax ñaari euh, mooy ñëpp ci ñoom laaj bëgg a wax bien sûr en général ñaari xeet yi kese la ñuy wax mooy ummatul daawa ak ummatul ijaaba waaye am na beneen ummatul daawa mooy euh, xeet bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi dañ koo yónni ngir mu woo leen waaw mooy ba mu feeñee jamono di woote ba léegi ba ni àddi boroom bi di leme suuf ñoom ñépp ku ko gëm ak ku ko gëmul ñoom Abu Jahlin Abu Lahab ñoom Umayyatu no Xalaf ñoom ñépp ci lañu waaw li ñu doon li liñ doon saay saay yépp ñoom ñépp ci xeet boobu lañ bokk ndax yeneen saa sax dañ ko yónni ngir mu woo leen ni mu woowe Seydina Abu Bakar mu gëm ko noonu la woowe woon ñoom Ubay waaye gëmuñu ko voilà kon ñoom ñépp ci lañu ba yawmal qiyaam yahud beek chrétien beek juif beeg ñoom ñépp ak athée beeg animiste beeg ki nga xam ne nee na la imam ne woon ak eh, ki nga xam ne mooy négri négritude négritiste xaw ma négritude négrititionniste bi voilà <laughs> waaw mbokk mbokk gaa yooyu nga xam ne der bu ñuul la ñuy wax nga xam ne lépp tegu ci ay caaxaan ñoom ñépp xeet yoneen saa sal lañ bokk voilà léegi ñooñu mooy xeet biñ ko yónni ngir mu woo leen alayhi salaatu wassalaam mu am beneen xeet muy xeet bi nga xam ne ñooy ummatul ijaaba xeet bi nga xam ne nag ba mu wootee ña ko ci nangul mooy ñoom Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Omar ñoom Seydina Usman ñoom Seydina Ali ak ñi ci tegu yëpp saxaaba yi radiyallahu ak ñi ko gëm ba ilaa yawmi diin alayhi salaatu wassalaam ñooñu ñooy ummatul ijaaba ñooy ñu ko nangul ba mu wootee mais mu am beneen xeet boo xam ne nag ñoo gën a gudd yii yëpp mooy ñe ñi ñu mujjee ñaar yi ñëpp dugg nañ ci mais bële mooy xeet bi nga xamante ne moom la ko yàlla yónnee bu gën a rëy nag mooy wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin boobu yónneewuma la dul nga nekk yërmande ngir képp ku dul yàlla loolu mooy alamin alhamdulillahi rabbil alamin la rabbil alamin alamin ji tekki foofu moom lay tekki fi wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin waaw ba borom bi ne rabbul alamin ñëpp mboroomu ñëpp yeneen saa la taxaw nag la samp mu nekk manifestation yërmande borom bi tabaaraka wa ci jaam yi voilà ñooñu bu ko defee boobu malaaka yi ci lañu yonent ci lañu xeet yépp ci lañu xatta yi nga xamante ne ay zarra lañ sax mooy ay chose lañ sax nga xam ne ay ndundit lañu wala yi nga xamante ne ay ay ay ay ay ay mbir lañu garab yeeg pepp suuf yeeg mur yeeg garab ndox yeeg océan yeeg yépp yeneen saa salaam daa nekk yër mën ne ngir ñoom waaw allahu akbar moo tax mu teg xeetam ci li nga xamante ne nii mooy yooyu ñu koy respecté te bañ di ko yàq waaw waaw moo tax ba xadis bu da'if ba doon wax même bu dee ne da'if na da'ifu sanadi waaye sahihul matni la tasrif walaw kunta ala nahrin jaar waaw bul yàq ndox même bu dee da nekk ci dex goo xam ne day daw sax ab nga ñëw fii ci buntu Rhône bi xam fii di jaar ñëw ci buntu Rhône bi wala affluent yi wala wala wala li nga xamante ne mooy Jonas canal de Jonas bii nga xam ne ci Rhône Rhône bi lañ ko jëlee fë fëkk ko wala nga nekk biir maatam walla dex gi tiim la rooso wala nga nekk fee ca ca ca ca fleuve Sénégal gi mooy foofu wala bu Gambie bi wala euh, ca ca jëlee contreforts du Fouta Djallon wala fépp moo nekk ci déeg ak wala pisin wala ab ab ab ab lépp yeneen saa saa ne la hé bul yàq ndox même bu dee da nekk foo xam ne ndox maa gi nii di daw waaw bul yàq waaw <laughs> waaw waaw ba pare. yërëm yërëm li nga xam ne mooy bàyyi may rab yi comme lim waxoon waaw bi bi bi gëléem gi ñëwee di ko jàmbat mu ne ku moom gëléem gi waaye noonu kan moom gëléem gi mu ngi may jàmbat waa ji benn sinu ansaar yu ne man mu ne moom danay jàmbat waaw wax na lii wëg lii ba pare tere ñuy war gëléem wala war waay boo xam ne defuñ ci dara yéeg ndax dañ koy diisal waaw ba pare mu tere ñuy takk benn ab ab ab ab ab picc takk ko ba pare def ko cible di ko jam bi essayer ku mën a jam waaw waaw bu leen ko jàpp xalatan waaw allahu akbar loolu yëpp moo moo jàngal ñu ko woon alayhi salatu wassalam kon loolu umma boobu dañ ko fàtte woon wax ummat yi kon buñ ñëwaatee fii kon mooy lii ngëneel la njàpp nga xam ne day lëkkaloog fi ñu jóge woon ci jataay bee ñu génn bimu ne inna ummati yud'awna yawma alqiyamati ghurran muhajjalina min athari alwudu sama xeet dañ leen di woo teewal leen yawmal qiyaam ñu pell euh, euh, ak ci seen euh, seen xar kanam yeek seen cëru njàpp ya ci jeexitalu alwudu ndox ma fam yemoon wala alwudu njàpp dañ doon def naka fii tablugu day jëmale day jote alxilyatu mooy pel gi leer gi waaw minal mu'min ci wëy ngëm yàlla bi nga xam ne moo doon jàpp ngir gëm yàlla waaw xaytu fa nga xam ne yablugu alwadu ndoxum njàpp wala alwudu njàppam nga kon nag mu ngi noonu loolu lu am am solo la léegi bon yoolu hadis bii nag la imaamu Nawawi ne woon qaala al-Qaadi <laughs> waaw mu ne qaala al-Qaadi Iyaad mu ne al imaam al-Qaadi Iyaad ibnu Muusaa al-Maghribi rahmatullahi alayhi nee na nee na nee na araada Abu Hurayra haahuna parce lii waxoon nañ ko ci njàngat yi doon gis ci jotaay bi ñu génn mu ne Seydina Abu Hurayra lim dugg fii waaw parce le fait que Seydina Abu Hurayra njàngat yi waxoon nañ ko mooy Abu Xaasim waxoon nañ la ne nit ki euh, taalibe bu gisee sëriñ bi mu def loo xam ne jaaxal na ko ma su koo gis te gis na yeneen sëriñ yoo xam ne comme nii moom daa xam yeneen saxaaba yoo xam ne defuñu lii mu def moom mii ci boppam sax doonu woon jàppe noonu ci biir nit ñi le fait que nag mu bett ko gis ko mu jàppe lu wute ni ñépp di jàppe mu jaaxal ko ba mu tax mu ne ko yaa Aba Hurayra ma hada al-wudu wa Abu Hurayra wala mooy ba jàpp mooy loolu waxoon nañ la ne eh, taalibe bi daa war a am quand même am na sañ-sañ bu gisee sëriñ bi def loo xam ne dafa tumuranke ci moom mu laaj ko waaye ci ay teggin waaw même bu dee ne sax eh, eh, Abu Hazim côté i'jab mooy mooy ak ak ak ak ak ak jaaxle moo ko moo ko tax a woo sax si naa ne ko yaa Abaa mooy boo jaaxle rek <laughs> waaw tellement nga gis ñoom mooy miinu woon lii te xamuñu ko woon ci kenn ci ñu mës gis ñuy jàpp ay saxaaba lañ doon dundal doomu woon jàppe loo xam ne moom mii mu ngi loolu taalibe bi am na droit daal di laaj te bu boobaa waxoon nañ la sëriñ bi mu leeral rek te yàlla tax bañ fee nekk naan ko hey lu ci sa yoon ah sob yem leen ci xaw ma lan ñu dugal leen ci gaay façon wax yooyu yooyu yëpp taxawul kon loo gisoon nañ ko ci njàngat yi weesu léegi nag al imaam al qaadi Iyaad liñ do li mu waxoon bi weesu nañ ko waxaat fi imaam al <laughs> Nawawi di ko indi ci Minhaaj bi sharh Sahih Muslim ibn al Hajjaaj bi sharh yi mu ne wa innama araada Abu Hurayra bi kalaamihi haaza annahu laa yanbaghi mu ne Abu Hurayra boo gisee mu jox ngànt Abu Haazim ne ko yaa banu Farrukh antum haahunaa ah yow banu faru yéen a ngi woon fii bu ma xamoon ne yéen a ngi woon fii doonu konoon te kon doonu woon jàpp sama njàpp gi mu ne Abu Hurayra li mu namm ci lii mooy bi kalaamihi moom al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah ci waxam ji que ne yellul liman yuqtada bihi laa yanbaghi liman yuqtada bihi idha tarakhkhasa fi amrin li darura aw tashaddada fihi li waswasa aw li'tiqadihi fi dhalika madhhaban shadda bihi 'an an-nas an yaf'alahu bi hadrati al-'amma aljahala li allaa yataraxasu bi ruxsatihi li gayri daruura aw yactaqidu anna maa tashaddada fiihi huwa alfardu allaazim allaazim imaam an-Nawawi ginnaaw gi mu ne haadaa kalaamu al-qaadi wallaahu a'lam mu ne imaam al-qaadi Iyaad waaw al-Maaliki nee na rahimahullah en fait Seydina Abu Hurayra li mu li mu jublu ci kàddu gi waxam ji mu ne mooy que ne yellul ci koo xam ne dañu lay roy royukaay nga ngay jël di permettre di jël ay ruxsa di permettre sa bopp di def ay mbir yoo xam ne yow li tax nga koy def mooy darura la mooy yow loru xat xat ak loru loru moo tax nga koy def loo xam ne sharia may na la ko parce que da ngaa yow xaal bi nga nekk xaalu loolu la yow am nga ngànt def ko waaye yow ñu nekk sa amuñu ngànt gi te ñooñu comme que royukaay nga ñooñu waroo ñëw di def mbir boobu seen kanam bu ko defee ñu jàpp ne ah comme que sëriñ bi diw wala oustaz diw kan moo def lii kon man man naa koo def alors que ñoom amuñu ngànt loolu waaw loolu lay wax nii waaw yow bu dee ne dañ jox exemple bu ndaw waaw yow da am feebar boo xam ne sa yaram bi instant bii mënoo utilise ndox médecin yu leer wax nañ la ko ne la gis nga li la dal sa feebar bi la dal yow ndox mu tàng ak mu sedd ci yem sa koor bi ci boppam boo ci laal ndox yi day détérioré sa feebar bi loolu sariya du ne ah waay ja waay teg leen fee ngeen naan lan waay dagal jàppi nga naan lan après nga feebar fi gën a yàqu sariya du wax lool de day tenir compte lool kon yow darura la loo xam ne da ngaa feebar boo ko utiliser soit mu yokk sa feebar wala sax mu gën laa lor kon bu ko def léegi may leen la ñu tiim ku mel noonu waru la nekk ci biir mboolooy dugg ci toilette yi ñëpp gis ko ne ah julli jot na de ñu ne la ñuy julli. sëriñ bi lañuy xaar sëriñ bi jóg ci mbooloo mi dugg ci toilette bi ñëpp xam nañ ne mu ne ah may leen ma ma ma ma yeesal waaye ma ma ma dem loolu du yeesal de boo demee ci toilette bi kenn du ko tuddee yeesal yeesal mooy ma am njàpp ba pare <laughs> dem jàppiwaat waaw loolu mooy yeesal mais boo demee ci toilette yeesaloo da ngaa jàppi <laughs> nga ne may leen ma ma dem ci noona bi ñëwaat yow nga dem ci wona bi. ba pare génn ñëpp gis nañ ne jàppoo ba pare nga ñëw di tiim devant tout le monde te gars yi ci digg nii liñ la gisee dañoo jàpp ne yow dara dalu la loolu kenn mën na koo koo xam ne xanam jotu la ñor noonu mu ne ah ah si mu capté dem këram dem ci toilette bi génn war a au lieu mu jàppi moom itam mu jëlu xeer ne day tiim buñ waxee booy topp leen nee Serigne diw karam loolu la def. <laughs> lool la lay wax nii <laughs> ci misaal bu gàtt moom al imaam al qadi Iyad rahimahullah ne lool yellul ci boroom xam-xam bi nga xamante ne moom day def loo xamante ne nii li tax mu def ko li ko may permission mu def ko mooy lor la aw tasaddada fii wala loo xam ne moom bon en moom moo ko yenn boppam waaw moo ko yenn boppam ci façon jaamu yàlla boo xam ne mooy nekkul boo xamante ne nii bu simple la waaye moo ko teg boppam waaw li waswasatin nga ab ab ab ab sikki sakka ab ab ab jax-jaxal waaw aw li'tiqadihi wala sax mu jàpp ne lii la mais mbir mi boo ko dekk lu diis la waaw aw li'tiqadihi wala mu jàppe loolee fii daalika mazhaban ne lii mazhabam la boo xamante ne shadda bihi ani nas jóg yoo xam ne moom boroom xam-xam yi fi nekk waaw fuqaha yu ñu xam te seen xam-xam umma bi yëpp xeet wi d'accord ci dañoo wuteeg moom lii muy def am na nag kenn ci borom xam-xam yi ko doon wax moom mu jàpp loolu def ko ma sax loolu amul yellul mu jël looloo ñëw di ko def en public di ngay xam ne problème bi xew loolu nag en public bokkuñ la foog nga ñëw mooy boo ko defee YouTube def ko WhatsApp Snapchat waaw TikTok dugal ko ci loolu def nga ko en public yow parce que nit ñi dañ koy gis wala jël sa page Facebook daal di ko ci publier loolu moo nga loolu lañ lay wax amoo ci droit parce que lan dangay ngay fëkk ay nit yoo xamante ne yow yaa ngi leen di jógal ci loo xamante ne nii mooy eh, eh, eh, loo xam ne waruñu ko def te wuute nag li nga xam ne moom lañ xamee boroom xam-xam yi li ëpp ci ñoom foofu loolu yellul moo tax nit ku nekk yàgg nañ koo wax lépp looy jëf jullit bi looy jëf da war a xool conséquence sa jëf la lay jox. waaw doo ñëw rek ala way yow yow day def waaye way way way way jaw ah waaw lu doxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon eh, la'ana allahu man la'ana walidayhi waaw la'ana allahu man sabba walidayhi yonent bi alayhi salaatu salaam ne borom bi rëbb na waaw waaw ki nga xamante ne dafa saaga dafa ngañ ay waajuram wala leen a rëbb ñu ne ay yow rek kayfa yawaanul rajulu waalidayhi mu ngi doon saa salaam saaba yi ndax dañu jaaxle parce que loolu la waaw ku normal ku ne loolu jaaxal na la waaye nag saa salaam naka la nit di ñaññay waajuram mu ne yasubbu aba rajul fa yasubbu aba wa yal'anu aba rajul wa wa yasubbu umma fa yasubbu umma waaw parce que day ñaññ daggal saaga waaw bu dee ci wolof yi moom yu ñàng ngay dagg di wax. nga wax ko ndayu jàmbur wala baayu jàmbur waaye répliquer dee wala nga rëbb ndayu jàmbur wala baayu jàmbur bu rëbb la kon yow li waral ñu rëbb sa baay yow lu tax waaw borom bi wax jooy gëm yàlla yi bu leen ñaañ yi yàllaa yi waaw tudd leen sax wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah bu leen ñaañ li nga xam ne moom la ñuy jaamu wëllif yàlla mooy xolum yeeg ñoom Isaafa ki Naa'ila ñoom Hubal ñoom Manaata ki Laat bu leen leen ñaañ de. ndax ñoom fa yasubbu llaha adwan bi ghayri ilm waaw ndax dañuy saaga yàlla waaw parce xamuñ dara ay la lañ dañ naan waay jaw ah, suñu intiqaad li waay li ñu jàpp gëm ko way moom lañ jëw di saaga xaaral waay rek daal di daggal <laughs> daal di saaga borom bi tabaaraka wa te loolu lu garaaw la léegi kon moo ko waral yow fa yasubbu llaha adwan bi ghayri ilm waaw ndax boo jàppee na yow gaa yi lañ nekk rafetul yow yaa ko jàpp mais ñoom rafet na ci ñoom ndax boroom bi nee na kadhalika zayyana li kulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun ndax naka noonu lañ taarale xeet wu nekk seen jëf ginnaaw gi nag ñoom ñaar ci seen borom la ñuy ñëw mu daal di leen xabaare ana kan te la ngeen doon jëf kan moo ci dëppoog la ma jàngale woon ak la ma leen waxoon ngeen ngeen ngeen ngeen tënku ci waaw waaw képp ku jàpp ne Marianne naaysul ci fa <laughs> saagaal Marianne seet wala les institutions de la République ah naayis na ci ñoom kon dafa am yoo xamante ne ni dafa am yoo xamante ne nii ah, dafa am yoo xamante ne nii dafa am yoo xamante ne ni nit ki day bàyyi xel ci ay jëfam waaw même li ngay jëf bu dee ne daa nekk ci cosaan lu baax waaye day indi conséquence lu gën a garaawal bu ko kon nag loolu yëpp daa jara bàyyi xel kon al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah lii muy wax lu ama am solo la waaw ndax lu tax mu ne lool bu ko def ci biir nit ñi la waroo ko def même li nga jàpp ne sa mazhab la fas ko di ko jëfe waaye daa nekk loo xam dafa beru ci boroom xam-xamu l'islam yi daanaka ñu néew ko ci doon wax daanaka wax la joo xam ne daanaka kenn wax defatu ko te yow amoo ci woon droit di ko def sax waaye boo ñëwee di ko def bu ko def en public ah voilà lu tax an yaf'alahu bi hadratil bi euh, bi hadratil amma al jahla ñi nga xam ne xamuñu waaw li ngir ñu bañ a nekk ñoo xam ne dañuy jël permission di permettre seen bopp bi ruxsatihi ci moom permission bi mu am ndax bokkuñu moom leer la yor boroom xam-xam la xam na li tax muy def alors que waa ji doon jàpp ki ñoo wax sànq ki njëkk a jox exemple na ko sëriñ bi jénne ñëw jël xeer tiin waaw mais léegi taalibe yi ko gis moom xamuñu demee ne ñun tamit buñ jógatee ci toilette dañuy jël tiim xam nga loolu garaaw na voilà <laughs> aw ndax loolu lay loolu la ngay ngir ñëpp baña a loolu ñoom ñuy jaar di permettre ci euh, ci euh, euh, bi ruxsatihi li ghayri darura loo xam ne amuluk lor aw ya'taqidu wala ñu jàpp anna ma tashaddada fihi wal fardu lazim li sëriñ booboole taral ci boppam waaw ah yow taral sa bopp sawaay ne yow <laughs> waaw bàyyi nga naan jinjeer <laughs> ne fii mu ne ginjeer bi xanaa daa xaraam way jàpp ne lii moom al fardul ñu ba ko al azim way déedéet sa way non non jarul muy siiw sa diggante sa borom la bu ko def ci biir nit ñi ak di ci kii di ko bañ yenn façon bañ yoo xam ne ñépp di waaw foog ni lii xanaa kay daa bokk ci xaraam yi <laughs> waaw kon loolu lii al imaam mu al qaadi wax lu am am solo la moo la imaam an-Nawawi mu ne hada kalaamu al-qaadi mu ne lii de mooy waxu al-qaadi le juge <laughs> muy al-qaadi Iyaad rahmatullahi kon lii lu am am solo la al-qaadi di wax imaam Abu Hurayra jëfalate ko ne bu ma xamoon ne yéen a ngi fii waaw loolu dañ cee xam ne li mooy li wax rek waaw yenn boo ko jàppee mazhab xam ne man na indi fitna ci biir ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu bul ñëw di ko def seen biir leen day jax jaxal seen kaw defal li ngay def sa digganteeg sa borom foo xam ne kenn gisuloo waaw ba te buñ la gisee beneen jàngat buñ la gisee nang leen jox ngant boo xam ne mooy tax ñu bañ a jàpp sa jëf jooju def ko loo xam ne dañu jàpp ne farata la goo xam ne yàllaa leen ko teg wala yonent bi alayhi salaam moo ko farataal dégg nga leeral ne ah waaw mbooloo mi bu ngeen gisee nag ma def lii nangam ak nangam moo tax Seydina Abu Hurayra bañ ba da doon nëbbatu da doon laqatu bëgguloon ñu gis ko waaye ba ñu ko gisee leeral na loolu tamit dafa am solo waaw kon loolu nañ ci bàyyi xel lanaa fiihim uswa nekk na ci ñoom eh, eh, suñu royukaay ñoom ñi nga xam ne rabbahumul Mustafa wa kafa ñi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar te képp koo xam ne moom la yar mooy doy na